a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati saf suñu boroom tabaaraka wa ta'aala kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci saar bi nga xam ne mooy as-saff di di sàppe yi noonu lu tudde saar bi ñu ngi woon ci saar bi aaya bi nga xam ne mooy mooy juróom ñeenteel bi di fu bi di neuvième aaya bi fi nga xamante ne nii gisoon nañ ci kaw mu ne gis nga yéeféer yii nii bëgguñu lépp lépp seen seen mébét daal lenn la ci kaw suuf mooy yuriduuna dañoo namm lool yustu nuurallahi ngir fay leeru lislaam gii leeru yàlla gii di lislaam gii mu fi teg muy làmp bi war a leeral nit ñi waaye nan lañ koy jaare bi afwaahihim ci seen gémmiñ yi waaye dafa tudd gémmiñi waaye yamuñ ci gémmiñi kese de waaye di bu jaree ñu jël ay bomb sax dinañ jëli bomb jël ay xare taal ay xare ngir l'islam du dox ci kaw suuf waaye nag lu bari ci seen campagne yi lañ koy jaareleeg seen yi ñuy wax ci média yi di ko wax ci journaux yi di ko yàq di yàq der naan l'islam c'est une religion arrière la religion bu yàgg la boo xamante ni àndul ak jamono dañ koo war a réformer ñii naan moo taxit Iblis doon leen wax ñoom ñu ko doon wax comme ca suuratul Ghaafir wa qaala alladhiina kafaru laa tasma'u li haadha al-qur'aani walghaw fiihi la'allakum taghlibuun ñi nga xam ne ñooy yéefir yi doon wax naan bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jàng alqur'aan ak ñi nga xam ne ñooy jullit ñi lan la waa Makka doon wax dañ doon waxante seen biir sa Abu Jahlin moo leen ko waxoon ne leen bu ngeen ko gisatee muy jàng alqur'aan rek yuuxu leen ci kanamam ba kenn xar kanam bi ba kenn dootul xar dégg li muy wax loolu nag moom lay wax noon wa qaala alladina kafaru gaa yi weddi yàlla lañ lañ doon wax ñu naan laa tasma'u li hadha al qur'an bu leen dégg dégg goo xam ne moo leen di yóbbe di topp day tey doxe tey doxal li nga xam ne moo nekk ci al qur'an jii de walxaw fiihi dee leen ci yuuxu indi leen ay polémiques yu bari ay yuuxu ki wax mboosóor ci wet gi na la'allakum taxlibun bu ko defee yéen lool a ngeen gañe kon nag suñu borom ne ñoom loolu la ñu nar te xamuñ ne nag xamuñ ne buur yàlla nag wallahu te borom bi mutimmu nuurihi mooy aji mottali leeram gii di l'islam gii comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne sa yablughu hadha diinu ma balagha al-huffu wal-haafir yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci xadis boo xamante ne nii Seydina Tamim ad-Daari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na diine jii di l'islam bii dina àgg fépp foo xam ne tànku nit dina fa tegu ak tànku fas ci beneen wax mu ne ko di mu ne moom yoneen bi alayhi salatu wassalam sa yablughu hadha diinu ma balagha al-layl wan-nahar mu ne diine jii l'islam bii dina àgg fépp foo xam ne guddeeg bëccëg dina fa am l'islam dina fa àgg kon nag wallahu mutimmu nuurihi moo tax tubaab yi dañuy sonal seen bopp ak yéeféer rek nu ñuy gën xeex l'islam l'islam bi gën a l'islam boo ko bëggee mu gën a avancer sax xeex ko nga xool say doom ya nga say doomi réew ci boppam yooyu mu nekk ay jullit te doo ci man dara loolu la nag ndax lu tax wallaahu ndax borom bi mu tim mu aji not no mottali la nuurihi leeram gi walaw karihal kaafiruuna benn bu dee ne moom day bitaagaas xolu yéeféri neexu leen mu ne huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa diinil haqq mu ne borom bi mooy ki nga xam ne moo yónni ndawam bi di sallallahu alayhi wa sallam bil huda ci njubu diine l'islam ji wa diinil haqq ak doxalin ak tëralin li nga xam ne mooy tëralinu dëgg muy mooy li nga xam ne dundinu dëgg li nga xam ne noonu la nit ki war a muy mode de vie bi nit ki war a nekk ci kaw suuf li yuzhirahu ngir mu feeñal ko mu féete kaw ala diini ci façon mode de bi am yëpp tëralin yi am ci kaw suuf kullihi walaw karihal mushrikuuna même day bitaagaal bu dee ne sax day metti xolub ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yéeg yéeféer yi mu ne yaa ayyuhalladiina aamanu e yéen ñi yàlla hal adullukum ndax duma leen tegtal ala tijaaratin ci ab yaxantu boo xam ne commerce boo xam ne tunjiikum dina leen musal min adaabin alim ci mbugal mu tar mi may dig ñi ma weddi loolu moo commerce boobu mooy ban borom bi mu ne tu'minuuna billaahi da ngeen di gëm ki nga xam ne mooy seen boroom wa rasulihi ak ndawam bi mooy nag gëm yàlla gëm ndawam bi nag mooy li mu andi lépp ngay gëm moo wàcce julli da ngay nangoo gëm julli te di ko def moo wàcce woor dangay nangoo woor te di ko def moo wàcce boo amee zakat boo joxe nga gëm ko te di ko def boo amee loo war a demee màkk nga gëm ko te di ko def yooyu yépp kooku dool bool mooy gëm yàlla gi muy wax fii watujaa ak lépp loo xam ne lu ñuy xabaar la moom yonent boobu alayhi salaatu wassalaam watujaahiduuna fi sabilillahi ngeen di kër këri nag ci yoonu yàlla bu daree ngeen ngeen kër këri def ko nu ngeen koy defe bi am waalikum ci seen alal yi diine ji daa soxla alal bu soxlaa alal nit ñi génne alal wa anfusikum waaye bu soxlaa ay bakkanit ak seen jot yeeg seen yooyu it ngeen def ko ci ku nekk toog nag di taafantaloo man aw ma jot xam nga fan yi damaa ak liggéey bi du ma am jot walla yooyu yooyu du waxu dara mu ne dalikum lii loolu de xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum ta'lamuna ndem xam ngeen mu ne lan mooy xew nag bu ngeen ma defalee lii commerce bi mu ne yaghfir lakum dinaa leen jéggal zunubakum seen bàkkaar yi de wa yudkhilkum mu dugal leen moom seen borom jannaatin ci ay aljana yoo xam ne tajri dina daw min tahtiha al anhaaru ca ronam dex ya wa masaakin wa masaakina tayyiba alhamdulillah wa masaakin ak tamit dina leen waajalal defaral leen ay dëkkuwaay yoo xam ne tayyibatan yu taaruta teey fii jannaati adnin ca àjjana ga nga xam ne mooy sax zalika lii de xam nga ne al fawzul azim mooy nganaay gu màgg gi de wa uxra am na leneen loo xamante ne moom moom mbaqus la bu leen seen boroom bi xaare boo xam ne dencal na leen ko bu ngeen nangoo sama commerce bii de mooy tuhibbunaha boo xam ne nag yéen bëgg ngeen ko nag nasrun muy lan ngañaay minallahi boo xam ne ca boroom ba lay tukkee ndax ginul dara ginul a neex nga am ngañaay ci say noonu diine waaye toog ñu noot la ba ñeme woo sax gëm yàlla mën a woo sax wane ne jullit nga xam nga ne loolu moom moom gàcce gu rëy a ngoog torox tàngi gi ñu koo féete kaw. mu ñu boroom nag nee na bu ngeen ma nangulee lii nag moom lool du xew maa leen di defal ngañaay goo xamante ne nii ci borom bi lay tukkee wa fathun qarib ubbee leen ubbee gu jege ko ni mu ko defale woon jullit ñi ñu ubbi xaybar bi dëkk yooyu yëpp ubbi ko ba pare ubbi li nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima nangu ko ci loxoy quraysh yi nga xam ne lañ doon bokkaale foofule mu ne nag wa bashiril mu'minina bëggalal way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoo nangu commerce bi mu ne nag yaa ayyuhalladhina amanu di tëj saar bi mu ne ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm kunu ansaarallahi nekk leen ñi nga xam ne ñooy dimbali borom bi tabaaraka wa taala ndax boroom bi dafa ñàkk wala daa soxla ku ko dimbali moo ko tudde noonu waaye xam nañ ne réellement boroom bi du moom daa soxlaal nit dara mooy ne ñun suñu bopp rek lay def lim ne ñu def leen dimbali leen seen mbokk jël leen lii ngeen def ko fii loolu ci ñun lay delluwaat kon mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ñu ñi gëm yàlla kunu nekk leen ansaarallahi ñiy dimbali projet yàlla yi ak ñi nga xam ne moom la ne ngeen tëral ko dee leen ci ne kamaakeem ni nga xam ne qaala isa noonu la seydina isa waxoon ibn maryama di doomu ndaw sañu naan maryam alayhim asalatu wasalaam ñan la waxoon lil xawaari yii na ña nga xam ne ñoo weexoon tal daal di set seen biir ak seen biti taxaw temm ngir dimbali ko ci biir ak ci biti nga xamante ne ñoo ko doon taxaw ci lépp doon ko dimbali mooy ñu xamaleen ci les xawaari yoon tubaab yi am nañu naan les apôtres amaana muy ñooñule waaye ñi ñuy tudd ñoom du ñooñu de mooy ne xawaari yuuna yi ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ñu setoon lañ nekk ñoo xamante ni nii daxaw temb di dimbali seen seen yonent alayhi salaatu wassalaam ci biir ak ci biti ñooñu la Seydina Isa waxoon lii ne leen man ansaari ila Allah ana kan ki yéen moo pare ngir jàppale ma ñu jëm ci borom bi tabaaraka wa taala mooy woote gi ma jox diine gi ma jox ñu jottali ko te duñ ci ragal kenn duñu ci faale kenn ñun daal li ñuy xool mooy ngërëmul borom bi tabaraka wa taala bam leen waxee lool qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullah ñooñu nag daal di koy tontu ñoom xawaariyuuna yi ne nahnu ñun di ansaarullahi ñoo taxaw temm ngir dimbali suñu boroom nekk ci li nga xam ne moom la namm ak li muy xaar ci ñun de fa amana taifa ba ñu ko defee mu gëm taifatun benn mbooloo min bani israila ci waa banu israil di leen bokk yi wa kafara taifa waaye li ëpp ci ñoom te dañoo weddi woon mooy mu mooy mbooloom waa banu israil di yahuud yi fa ayyadna alladhina amanu suñu borom ne ma jàppale ñi nga xam ne ñoo gëm